yoo xam ne am na ci mooy lan euh, hadith bi dañ ciy jànge yoneen saa salaam dane sayyidina Salman mu ne yoneen saa salaam nee na laa yaghtasilu rajulu yawmal jumaa kenn du sangu yawmal euh, bésub àjjuma wa yatatahhar loolu dañ ciy jànge ne mooy mashru'iyati mashru'iyatu at-tuhur yawmal jumaa mooy daganuk ak yoonal guñ yoonal nit ki balaa dem àjjuma mu daal di sangu quand même waaw sangu boobu nag sangu set googee xam nga nen tibaari saa ak sangu boobu est sangu boobu farata la wala déet loolu ku mel ni zahiri yi dañoo jàpp ne dafa war kay waaw mais lépp ci waroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne noono warul parce que zahiri yi dañ ne boo parce que nen tibaari saa salaam am na xadiis boo xam ne ne ghuslu yawmil jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim sangu bésub àjjuma dafa nekk lu ci képp koo xamante ne gént nga kon ñu ne mais lii dafa leer waajibul mooy lu war boroom xam-xam yeneen yi waajibul ne noonu parce que en fait euh, mooy du zahiri rek am na ci ngir yi ñu ànd ak ñoom rahmatullah alayhi ñoom ñu ne non non parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha da ne nit ñi dañoo nekkoon ñoo xam ne euh, euh, dañ doon liggéeyal seen bopp léegi bu ñu ñëwoon jóge fa ñuy liggéey ñii ci tool ñii di sàmm gi dégg noonu gi rek ñu ñëw. ak tàngoor bi gis nga gis nga ah, zone yooyu ni muy tàng comme ay Sénégal yi ay Matam ay nangam ak nangam ay menu nag yooyu ni muy tàng ay Makka bu ñëwee ci jàkka ji mooy gis nga mooy boo ñëwee ñàkk noonu pii ak sa liggéey ba nga doon def nit ñi bari raj-raj loo gi mooy mu après euh, mooy mën na génne xet goo xam ne du neex ko waaw waaw ku nekk ak sa liggéey nga jóge jotoo dem sangu yi léegi nag yorent bay saa saa di digal leen nag ñuy sangu voilà bala ñoo ñëw waajal voilà kon ñu ne loolu nag mooy wane ne kon loolu du farata waaw loolu kon du farata waaye bon loolu euh, c'est juste pour euh, yaatal masala boobu laysa huwal muraad nekkul li nga xam ne moom lañu euh, nekk mooy li ñu soxal fii léegi nag bon après boo boroom xam-xam yi léegi ban heure lay commencé am ñu ne mooy bu li ëpp dañ ne mooy tulu'ul fajr bu fajar gi xaree rek waaw fajar mooy fajaru dëgg bi nga xam ne ci la ñu julli fajar bu dëggu bi soo sadiq waaw waaye man nga koo yée waaye nag dañ ne yéexe ko ba pare foofu lay commencer ba zawal bi waaj a dugg waaw buy dugg rek mooy jamono ji nga xam ne moom la ñu julli euh, euh, ajjuma mais loolu mooy ci ñu jàpp ne ajjuma zawal lañ koy julli parce que attention voilà Hanbali yi dañ ne non non non ajjuma mën nañ koo julli avant zawal te loo am na kenn lay voilà mooy ñoom dañu jàpp ne ajjuma en fait heure bi ñuy julli tisbaar du heure boobu mooy heure ajjuma mën nañ ko fa julli buñ ko fa jullee baax na mais mën nañ ko julli avant loolu moo tax waxoon naa la ko waxati la ko fi que ne bu dee ab Maliki nga wala koo xam ne Sénégal nga <laughs> nga miin boo moytuwul boo ñëwee France léeg-léeg bokk na li lay njëkk a jaaxal boo demee ci julli ci ajjuma surtout jàkka yi nga xam ne te fii yu bari noonu la ñuy def mooy dañuy julli. avant heure officielle tisbaar bi nga xam ne fii ci France sax moom la julli moom la ñuy julli àjjuma même bu dee si léegi boo rek am na ñoo xam ne dañuy def deux julli bon bu dee deux bi nga ñëw yow boo dugg nañ waxtu tisbaar wa nga xamoon sax fekk na mu dugg mais bi ñuy njëkk a def léeg-léeg waxtu wi day nekk une heure quarante sept ñoom ñuy julli une heure trente xutba commence xutba bi une heure julli une heure trente wala cinq léegi ñii di commencé génn nga dégg <laughs> azan basique yi commencé di nodd allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga ne i way ñun ñu julli bay def <laughs> affaire day di war a nodd loolu dañ naan la loolu dara ci newul parce que loolu mooy mazhabu hanbali rahmatullahi alayhi waaw waaw waaw léegi yow bu dee doy la ah nga seen jàkka joo xamante ne nii day julli heure ba wala nga xaar deuxième jumaa bi nga xam ne dinañ ko def ci jàkka ji fekk heure bi dugg waaye loolu c'est pour wax la la alxilaaf mu'tabar wuute la goo xam ne du ñu bàyyi xel la te mooy mazhabu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii loolu nag moom itam nekk fi di yaatal loolu dañaa taxolaa jëf insha allahu taala léegi kon <laughs> léegi kon mais boroo xam dañ naan nag li gën mooy nit ki buy sang mooy ba bu ñëwee rek bay def mu sang ndax boobu ci lay cet jeeg yooyu ak tamit xee yi mu wax nii ah daal di parfum daal di diw ah parfum loolu dañ ci gis sunnaay diwu tamit ak parfum wu ah, loolu mu nekk loo xam ne si jullit bi day civilisé waaw amul rek jullit moom da xeeñ naqari rek ñu naan waa ji daal moom daal ci tëëlibe la ko teg doo bàyyi wax lu amul loolu kay du tëëlibe loolu ak salte la nga naan la non bàyyi leen affaire yoo xamante ne nii yu kenn xamul la après ngeen lii day wane ne lii mooy waa ji daa dugg déedéet l'islam c'est la civilisation la mooy mooy ak civilisé waaw lii la da ngay sollu ko rek di diwu waaw di laal parfum waaw di xëy ñeex foo jaar ñu xam ne ku jullitee ji loolu mooy am jullite kon nag loolu la kon mu ngi noonu ba pare mu laal bu amul mooy ci euh, parfum wu këram moo tax yeneen ni ci parfum wu soxnaam wala parfum wu këram waaw mu daal di ciy laal bu dee moom amul parfum wu boppam mu laal bu soxnaam wala bu waa këram waaw daal di génn. waaw léegi nag loolu lépp mooy préparatif bi mooy booy dem ngir jaamu yàlla lu toll noonu non seulement xam nga waxoon nañ la ci jotaay bee weesu yi yeneen ci eh, naan ku fi lekk benn ci ñaari garab yi yu bon yi <laughs> bu mu bu mu jege suñu jullikaay yi mooy soble ak waajo ki ci des eh, laaj muy laaj mooy nga jël ko yëy ko noonu saa nga togg ko yow ku ci lekk ci ñaar yooyu moom bu mu jege suñu jullikaay yi parce que da ngay lor nit ñi te malaaka yi ci boppam da nga leen di ñoom dañuy loroo yi doomu aadama yi di loroo xet bu naqari da di lor waaw kon mooy di fa dem non seulement waajal xam ne fa ngay jëm sa néegu borom la waaye da nga fay dajeeg sa mbokki jullit yoo xamante ne waroo leen a lor ci sa wàllu euh, col ko ci sa sa sa sa sa transpiration bi ngay transpirer di xeeñ lu naqari waaye ci sa wàllu gémmiñ tamit loolu moo tax dafa bokk ci sunna yi mooy nit ki daal di di di di sottu balaa waaw <laughs> comme lu yonent may sa saam bi nga xam ne loolu la ko jàngale waaw lawla an asuqa ala ummatihi ala ummati la amartuhum bis siwaaki ma kulli salaa bale ma kulli wudu wala inda kulli wudu bu doon ne damay bañ teg coono sama xeet kononte kon dinaa leen digal ñuy soccu saabu ñuy jàpp wala saabu ñuy julli waaw mais ñëw taxaw ci biir sàppe si comme niñ ko fi waxa woon yow bi ngay tari imam baa kii ngay tari ndànk ki nekk sa wet di puus parce que sa gémmiñ gaa ngi ne gunnay mel ni benn fosse septique bu ne toj bu toj wala iyaazu billah loolu du yoon waaw après yaa ngi lor nit ñi te malaaka yi ci boppam da ngeen di lor sa gémmiñ gu xasaw bi wal iyaazu billah loolu la c'est la civilisation quoi kon il faut pas déconner quoi bala ngaa dem bu dee yow kii nga borosu wala jël sa li gën nag mooy sa soccu yooyu loolu dafa baax waaw waajal àjjuma dañ koy waajal waaw waaw moo tax keroog bi Seydina Seydina Omar radiyallahu anhu ne di ko ne xalifa di xutba rek benn saxaaba bu mag daal di agsi <laughs> mu ne ko mais euh, mu dagg xutba bi mais waxtu wi mooy ban wax <laughs> ah Seydina Ousmane la woon Seydina Ousmane radiyallahu anhu dafa yéex a ñëw <laughs> parce moom daa nekk bi nekk fàtte woon ne tey la àjjuma moom daal leer dafa yëkk rek dégg dugg rek moom it man fàtte woon na àjjuma rek daw si agsi bi mu àttee fekk Seydina Seydina Omar mu ngi xutba <laughs> ci minbar yeneen saa saa Seydina Omar gis na ko mu dugg ci rek mu ne mais lii mooy ban waxtu mooy lan mooy waxtu ub di ñëw heure bi <laughs> Seydina Omar na ko <laughs> ah maa ngi jéggalu man de dama fàtte woon mbir mi damaa kii rek daal di daw si rek ñëw mu ne ko mais kon sangu bi defoo ko bokk na ci li tax kii di euh, euh, xarbal kii euh, zahiri ne mais lii farata la parce que Seydina Omar sangu bu doon farata quand même du bàyyi quand ci biir nit ñëpp saxaaba yëpp a ngi toog waaw te loolu da ngay imaginer ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf saxaaba yu mag yëpp ñu ngi ci jàkka ji Seydina Omar ak Seydina Usman mais comme yow jullit mais sangu bi nag <laughs> dañ naan xam nga lu tax du farata parce que daf koo wax ngir dafa feddale ko ak ku mel ni moom modèle la bu rëy lu tax yooyu yëpp defu ko mais am na ngànt da koo fàtte. waaw mais bu doon farata la konoon te kon danaan ko demal nga sangu ji waaw te waxu ko sangu ji ah <laughs> yaakaar mu wen mane suna la laa <laughs> du farata looloo gën a dëgër insha allahu tabaraka wa kon léegi mooy ajjuma kon dañ koy waajal quoi waaw dañ koy waajal léegi dañ koy waajal moo tax am na ci yenn bu rafet mu sol ci yéereem ah boo xamante ne wa yalbis ah wa ah wa yalbasu min salihi thiyabihi waaw te sol ci li gën baax ci ay yéreem waaw kon loolu yëpp ak waajal la kon ajjuma bii dafa yii yëpp dafa bokk ci tegginu dem ajjuma quoi waaw dafa bokk ci tegginu dem ajjuma sangu bi ah waaye li nga xamante ne nii mooy préparation bi laal neex sangu diw sa bopp pré bu dee ku am karaw bu bari la surtout mais bu dee bu bu tuuti nga diw bu dee man nga ko ah te boo ñëwee nga toog fi nga xamante ne nii loolu ci teggi ne la bokk moo tax yonent saa salaam ne te du tàqali diggante ñaari mooy kon loolu mooy kon fa jataay ba yem fa lay toog waaw fa lay yem kon loolu la. te du séparé diggante ñaari nit te tamit sopp nañ ajjuma boo ñëwee nga daal di julli tatawwu julli ay rakka laata imam bi di ñëw kantaa nopp bi moom farata la bu imam bi commencé wax kon aadaab yi boo ko amee ñëw def ko nag def ko kooku ci la yonent bay saa nag ne nag kooku lañuy ñuy jéggal diggante ajjuma ba ajjuma bi nga xamante ne mooy ñëw allahu akbar waaw comme ni nga xam ne noonu la lee rek ne mooy beneen ajjuma bi comme li mu wax ci yeneen riwaaya yoo xam ne mooy dafa wax ne xutta eh, anhu dunuba ma baynahu wa bayna al jumu'ati al uxra ah, ma baynahu wa bayna al jumu'ati qablaha ci riwaaya al imam ibnu xuzayma imamul a'imma waaw te ne dinañ ko eh, daal bi dinañ ko eh, yi nga xam ne ñoo nekk diggante ajjuma dinañ ko jéggalal ak eh, ah, bàkkaaram yi nga xam ne ñoo nekk digganteem ak àjjuma bi nga xam ne moo ko jiitu woon kon loolu eh, am na nag ci riwaay imam Abu Hurayra boo xam ne gisoon nañ lu mel noonu que dañ ko ci yokkal wa ziyaadatu ak yokkal ko ci jéggal ko une semaine ba pare yokkal ko ci trois jours muy dix jours waaw ah yi ñëw après kon loolu loolu lu ama am solo la waaw am na nag ci boo xam ne al imaam Ibn Maaja moo ko soloo jëla bu Seydina Abu Hurayra foofu ko tax Seydina Abu Hurayra dafa mel nii foofu dane maalam yeneen saa sam da cee ne maalam yooshal kabaa'ir fekk waa ji soobuwul ci yu bon yi waaw fekk laalul ci yu bon yi kon léegi dinañ ñëwaat ci loolu dinañ ñëwaat ci affaire boobu noonu kon nag euh, xadiis bi nii Euh, gis nañ ci ne kon euh, di di jog di jog gi nit ñi di leen puus loolu dañ koo tere bokk na ci yi nga xam ne li yeneen saa saam condition yi mu teg ne ku def yii yëpp yëpp ne boo ah yi mu wax fii yëpp waajal àjjuma ji sangu sangu bu baax diwu laal parfum daal di ñëw daal di ñëw ci jàkka ji doo doo dàqali diggante ñaari nit ba pare daal di julli naafila daal di ñëw bu imaam bi wax nga noppi boo ko defee kooku la ñu jéggal waaw boo fi yàqee benn nag yow yaa yàq say mbir waaye nag am na benn exception bu imaamu Shafi'i di wax rahimahullah mu ne man bëgguma te bu ne bëgguma mooy dafa xaraama ah, mooy ko mooy baaxul bëgguma nit ki di jéggi nit ñi yawmal jumaa lool mu am place bu des fële te ñi nga xam ne ñoo fa a dem bëgguñu faa dem mooy ñu ñëw xam nga léeg-léeg waxoon naa la euh, euh, spectacle bu déshonorant bi ngay gis ci ñenn ñi teel a ñëw jàkk très bien ak yeneen saa salaam li mu wax ci ngëneelu teel a ñëw jàkk yépp ak bu njëkk ñoom ñu ñëw xool fi poto ba nekk pour le confort de leur ndigg man waxuma ku am feebaru ndigg de non kooku waxuma même ki am feebaru ndigg na fexe moom buy ñëw mu yor baa boo xam ne dina ko mën a teg ci kanam toog ngir ndiggam waaw na fexe loolu mais bu mu fexe ñëw ci poto yi poto yi ca gannaaw alors que yaa ngi teel ñëw ak li ñu wax ci jag euh, euh, ngëneel yi nekk yoneen saa sallam ne bu ngeen xamoon li nekk ci nombre ak wax nañ ko fan yee tamit rappelé nañ ko ak euh, sàppe bu njëkk bi da ngeen di tegoo ban gars yi day naan man naa fi taxaw fi na mu ko taxaw sax après kenn xamul ku fiy taxaw ñu ne boo li ñuy def bindal sa tur nga bind sa tur ci këy ñu bind turu waaj ci këy ñu bind ñu daal di def genre loterie waaw daal di koy tas lépp woo benn xale taxaw ci buntu jàkka ji xale bu romb taw ñëwal mu ñëw salaamaaleykum est ce que man ngaa dugal sa loxo rek nga génne këyit yi yow dugalal gëmmal génne boo génne rek baax na xale bi dugal génne ne ah ñu xool. Moodu Njaay kon Moodu Njaay yaay taxaw dugalaatal génn Hibra Njaay ah kon Hibra Njaay fee ñuy def noonu ba mat mu ne yore saa saa ne bu ñu xamoon yi nekk ci sàpp bu njëkk bi noonu la def waaw yow nga ñëw teel a ñëw sàpp bi yépp nga ñëw pour le confort de ton ndigg quoi ay waay ngir daal seral sa ndigg lii nga xam ne daa am maanaa ci yow ta mooy utal ku am feebaru ndigg ndax lu metti la am am na yoo xam ne ak tàyyeel kese amul sax feebaru ndigg ah comme que taw daay day yàgg moom naa toog nii rek waaw xéedéet nit da ngay am ay ay ay ay ay yoo xam da nga koy bëgg xam ne lii wa fii zalika falyatanafasil mutanafisun waaw la isaara fil qur'an léegi nag bu dee rek loolu la mooy bu am ñoo xam ne nag place yi daa def ci kanam ñu ñëw ku ñëw toog ci bunt bi ku ñëw toog ba pare ba ba teg ko naan bon parce que comme ça bu imam bi sëlmale man ma teel a génn quoi parce que non après bu ma nee ci biir waaye après la sortie ça sera compliqué alors que bon avec mon travail là donc il fait te ñenn ñi dara du travail ab télé rek la ñuy seetaani eh, sawaay wala ay yu ña amut solo quoi waaw yoo xamante ni laa yusmin wala yughni min ju' waaw du la suural du la du la du la du la jaral dara fa sa balance yi ëllëg bal da yàqal kese yooyu lañuy ñoo tax waaw wal iyaazu billah léegi nag ki nga xam ne nag mooy place yu mel noonu loolu garaawul waaw bu dee ne moom daa place yaa ngi fee mais bu boobaa nag kooku moom bokkul bu ñëwee jéggi de wax ne ñu ne ne du ngeen jàll ngaa naan ko naan ko demal demal demal demal <laughs> ñoo ñëwul ñëw boobu garaawul même boobu bu ñëwee gars yi kenn bëggu la pousse seeni xaal wane ne bëgguñu dem mais boobu bu gis place boobu dafay def waaw loolu moom garaawul waaw kon nag loolu lu am am solo la waaw waaye képp koo xam ne am na koo xam ne bokku ci xam nga leen saa saa gisoon nañ xadiis bi mu mujj woon gis idaa qaama ahadukum mooy ci jotaay bi ñu génn min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahqqu bihi xadiis sayna Abu Hurayra rawaahu Muslim rahmatullahi yeneen saa mu ne bu kenn toogee ci bërëb daal di jóg moo ci gën a yey mooy waa ji nga xam ne daa nekk ci biir sàppe si ah mu jekki biiram yëngatu wala njàppam toj mu dem jàppi mais bu ñëwaatee nu muy def yeneen ne nag kooku place bi mu toogoon bu dee ci kanam nekkoon nag lan nga bëgg buy ñëw c'est sûr que dina jéggi nit ñi dina jéggi ay dox bu boobaat kooku bokkul ci ñoom bokkul ci ñi nga xam ne ñoom la tere bii di wax waaw. ndax yeneen saa salaam moo ko ci soppi ne kooku ko ci seppee excepté ko ne kooku moom ku mel noonu ku toog ci bërëb dem ndax daa am lu tax mu jóg ñëwaat war a ñëwaat léegi kooku moo gën a yey ca bërëb ba kon kooku comme que maa illaa bihi fa huwa waajib comme que moo ci gën a yey te loolu bërëbam la te day dem jëlaat ko li nga xam ne man da ñàkk te mooy mu jàll ci ci ci gaa yi toog foog mu jéggi leen bu boobaa loolu grawul dañ koy jéggal waaye naka noonu imaam bi bokku ci imaam bi bu ñëwee te moom buntu bi amul buntu boo xam ne day jóge fële mën a dugg direct il faut mu jaar ci ginnaaw li gënoon nag ñu tël ko bunt boo xam ne day génne day dugg tey génne eh, fi fi côté mihrab bi fi muy génne fi muy jullee quoi waaw léegi kooku bu dee imam bi loolu kooku eh, eh, daal dugg ci dugg kooku grawul mooy man naa jéggi nit ñi sinon kan mooy jiite nit ñi day taxaw ca gannaaw léegi ñu gis imam bi waa ji noonu après imam bi nekk ca gannaaw di di xutba ñépp ko te përë përë përëbu nekk ne ah non non non <laughs> waaw kon nag loolu la quoi <laughs> waaw kon loolu wamaam solo la waaw tantaal yi ñenn ñi di wax comme li al imam al hafiz ibn hajar wax ne am na nag ci suñu shafi'i yi al mutawalli moom nee na rahimahullah kene bu dee ku màgg la ku ñu màggal la ndax diineem waaye xam-xamam wala ñu miin place boo xam ne daf ko dañ ko koo miine kooku garaawul fii xaq yi ci àqam moo imaam al-Hafiz ne non non wa fiihi nadar non wax ji moom dañuy seet waxoon lool gisoon nañ ci ku ñu miin ku miin ku ñu miine ci bërëb nekkul ne moom la ñu miine ci bërëb bi te euh, euh, léegi mooy tisbaar bu jotee moom lañ koy bàyyil tàkkusaan même bu fi nel moom lañ koy bàyyil tàkku tisbaar euh, timis gée déedéet mooy julli boobu wax ah non wala comme li ñu waxoon nga xam ne dafay jàngale day toog di jàngale waaw kay ñu miine ko fa après bu ñu jullee ba pare sawaay ku ko fa jiit yaa fay toog kon loolu moom daa leer naññe waaw kon loolu Imaamu Nawawi doon na ko préciser ci jotaay bi ñu génn kon mooy kii nii amul leen luñ naan bu dee ku ñu màggal la ci diine moom am na droit def ko déedéet saxaaba yi kan lañ màggalu doon ci diine euh, euh, kii imaam Samura lan wax Jaabir ibn Samura kunna ila atayna annabiyya sallallahu alayhi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi ku nekk day toog ci ñun te moo xam moo taxoon ma xool la ko que ça soit Seydina Abu Bakar la Seydina euh, Ousmane la Seydina Ali Seydina Omar Seydina Ñangam Seydina Abdurrahman ibn Awf kum ci doonoon noonu nga doon def fi jotaay bi yem ngay toog te pourtant Seydina Abu Bakar mu'azzam ku ñu màggal ci seen biir est-ce que da doon défermer parce que mu'azzam day jéggi nit ñi déedéet moo tax. loolu déedéet loolu moom fiihi nazar waaw kama qaala al imaam al haafiz ibn hajar loolu moom lu ñuy seetaane waaw <laughs> waaw waaw imaamu Maalik nag imaam ak na eh, kii imaam kii nu mu tudd eh, al haafiz ibn mu ne Maalik nag nee na rahimahullah moom eh, sibul ñuy jéggi fekk imaam bi ak seegul mooy bu dee imaam bi ak seegul moom mën nañ ko def mais bu ak see loolu day kii mais daal insha allah li ñu ne kii daal. sàmm mooy li yoneen saa saa yow boo ñëwee daal imaam bi ak si naa asseegul na mooy moytuñ def loolu lu dul yi la wax yi place des fële ah gars yi bëgguñu faa dem wala ñu naan la nga ñëw ñu naan la demal demal demal wala <laughs> ki ñu wax léegi dafa toogoon ci place bi daal di jóg jàppam toj wala mu am lu mu doon defe lu mën da ñàkk ñëwaat kon nag loolu quoi loolu lu ama am solo léegi nag mu des pour jeexal hadis bi beneen jànga mais. Euh, bon bàkkaar yi ñuy yi ñuy jéggale nii ku ku remplir yii nii yëpp def yii yëpp ah bàkkaar yooyu mooy yan bàkkaar ñu ne la premièrement attention mooy comme li nga wax léegi c'est ça mooy il faut waa ji remplir yëpp parce que lépp loo xam ne dañ koo teg ba pare tegi condition ne pour nga am ko fekk nga matal lii kon il faut nga matal waa ji ko matalul manu la taxaw di ko prétendre ku matalul yooyu au lieu nga ñëw matal lii yoneen saa saa ni mu ko waxee yow nga ñëw fell ci dara mu ngi mel ni eh, bi bu bu nee bu ñu noddee yow bu noddukat bi nodd ne allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah ba hayya ala salaat nga ne nga ne laa hawla wala quwwata illa billah ba duñ jeexee nga julli ci yonent mi alayhi salaam ba pare daal di wax ñaan bi allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'a warham wa wa wa wa wad-darajata ar-rafi'a hmm? warfa'hu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adtahu waaw que lu dul ne kookee bu defee loolee ah sama sama sama shafaa day day dal ci kawam xalat lahu shafaati sama ramb mooy foog nga defee ko lu yonent bay saa saa wax waaw boo booy julli ci yonent bay saa saa na ko def de bul topp adaan yi adaan adaan basique en général yi ma ci dégg yu bari gisuma ci exception moom bu waa ji di pare rek ñu commencé jël ñaan bi alors que ne saa saam danañ nga julli ci man d'abord kon loolu nañ ci bàyyi xel mooy ndax sartal lañu ñu sartal ne bala ñoo lii la dal na nga def ba nga jote lii na nga def yii na nga ko def ba pare kon dañ naan la il faut waa ji mu mu mu mu mu loola ah. waaw sango daal di euh, rafetlu laal laal laal laal laal laal xeeñ laal parfum diw sol yére yu rafet yu baax en tout cas yu correct dox ci dal bàyyi di jéggi diggante nit ñi ak ñëw di leen di leen di leen puus di leen taqali bàyyi di leen lor ba pare ñëw def annaafilam même bu dee ñaari bàkka la daal di xerewlu bàyyi law di wax ay wax yu mboosóor ak ci jëf yu mboosóor loolu <laughs> ci lay amee lii kon nag mu ngi noonee léegi nag ginnaaw gi nag ah. maalam tooshal kabair fekk defal yu mag yi mooy lan dañ naan la tekkiwul ne bu defee yu mag yi mooy kenn du ko ah eh, mooy yii nii la yii nii la yeneen saa saam teg comme ça waaw yeneen yële nag tekkiwul ne maalam tooshal eh, tooshal kabair mooy temps eh, bu ko defee mooy dooru ko am déedéet waaw ndax bon am na xam nga. loolu boroom xam-xam yi rahmatullah am naan bo en général eh, kii yi eh, yi ne yi ñuy nga xamante ne nii mooy bàkkaar yu ndaw yi waaw yu ndaw yi bàkkaar yu ndaw yi mais yu <laughs> yu mag mais bon eh, borom bi am na imaam al-Hafiz naan am na yuy wane ne riwaay yuy wane ne riwaay en tout cas minimum benn buy wane ne mooy yu ndaw yi mais bu lool saxee euh, waaw ñu jàppe ko noonu waaye sinon ñu jooyal ko rek comme li ñu waxoon ci cas yu mel nii ñu ko yonent way sa saam waxe daal waaw kon nag mu ngi noonee hein ah kon parce que euh, xam nga alxuraan dana in ta in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an ngeen moytandikoo li nga xamante ne euh, yu yu yu yu ndaw yi nga xam ne moom lañ leen tere nukaffir ankum sayyi'atikum des na leen diggal seeni bàkkaar wa nudkhilkum mudkhalan karima ñu dugal leen dugal waay boo xam ne bu tedd la kon mooy yow boo mooy toog yu mag yi rek de toute façon jéggal nañ la say bàkkaar yu ndaw <laughs> waaw kon manuñu ne fii kon euh, ah, kon pour ñu jéggal ko bàkkaar yee nga xam ne lenn borom xam-xam yu bari dañ ne ajjuma ba ajjuma yi muy yi muy yi muy yu ndaw yi que ne mooy maanaam tonsal kabaayir non tonsal kabaayir bu ko deful kese loolu day jéggal bàkkaar waaw comme li aaya boobu wax waaw loolu <laughs> waaw loolu la waaye euh, mooy waajib bu defee yii yonent saa salaam wax ci la ko lii di dale xufira lahu léegi nga ne mooy waaj ba amul bàkkaar nag waaw ba amul bàkkaar borom bi yëkkati ko ci ay daraja lu tollook la mu ko waroon a gindil ci ay bàkkaar waaw aw yëkkati ko ci ay daraja defal ko ay tiyaaba ci loo xamante ne lu ëpp wala lu raw la nga xamante ne moom la bu amoon i bàkkaar loolu lañ ko yëkkati waaw kon mooy ku def lii daal suñu boroom daal di lay jéggal boo nag di moytandiku bàkkaar yu mag yi est que waaw parce que yu mag yi rek boo koy moytu kese tax na yow ñu jéggal la nga ñëw defati lii waaw allahu akbar kon yal nañu boroom bi may aadaab yi ñu daal di koy làmboo eh, loolu yomb na ko hadis bi nag gin na gudd li ci ay njàngat mais eh, fii ma qulnaahu kifaaya insha allah war na doy eh, wax nañ la hadis bi war nañu waan mille cent cinquante quatre insha allahu taala hadis bi ci tegu hadis bii ci tegu moom daanaka day waxaale leen loo xam ne mu ngi ci hadis bi ñu jóge mais dinañ ko gis bii di ñëw di xadiisu 829 di xadiisu kan Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi léegi fay chercher ko gis nañ ko fi gisatu ko fi ah léegi saxaaba bi laa soxla rek nga wax ma manoo ko wax léegi léegi travail à la maison <laughs> ay yooyu moom simple na travail à maison moom nga dem tapé sa ordinateur Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi ñu wax la kan mooy jaddam ay wa